a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ci gazwatu xuneyn muy xareb xuneyn wala hawazin agsi woon nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni mu waajale ba gisoon nañ ne àbb na ci seydina safwaana ibnu umayya radiyallahu taala anhu wa huwa aana idin ala shirke jële na ci moom àbb na ko saa mbubbi koŋ ah. ak ay arme àbb na tamit seydina Ya'la ibn Umayya trente gëléem ak trente mbubbi comme pour l'effort de guerre mu dajale saxaabaam yi ñi nga xam ne ñoo génn ak moom Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci waaye waxoon nañ la ci waxu ñoom seydina urwa ak seydina imaam az-zuhri ak imaam muusa ibn uqba raxmatullah alayhima douze mille lañ woon yu jóge madina ak deux yi nga xam nañoo bokk ci tulaqaa yi maslamatul fath ñi nga xam ne ci waa quraysh ñoo jóge ñoo tuub keroog bi ñu ubbee makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima gisoon nañu kon nombre bi ñaata lañu woon kon muy quatorze mille ci waxu ñetti imaam yu mag yooyu buñ ko booleeg waxu imaam ak deux yi génn Makka keroog gisoon nañu kañ la génn moom aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi neewoon na cinquième jour ci ramadan ci weeru koor ci la génn moom aleyhi salaatu wassalaam te loolu moom la imaam Urwatu bnu Zubayr daldi wax tamit te loolu mooy tànneefu imaam Ibn Jarir at-Tabari te wax jii soloon nañ ko ci Seyyidina Abdallah Ibn Mas'ud kanta imaam al-Waaqidi raxmatullah moom dane bisu samedi la sixième jour ci weeru shawaal waaye lee mooy li gën dëgër li ñoom imaam ibn Isxaaq wax ak Seydina Urwa di tànn li nga xam ne moom la imaam ibn Jarir daldi tànn wax nañ la am na beneen wax bu imaam al-Xaafiz ibn daal di tudd ci baar yi ne am nañu ne deux jours avant weeru koor bi jeex moom mu fexe dajale loolu ne ama loolu bu dee loolu jàpp nañ ko mooy kon deux jours avant weeru koor gi la ko doon waajal après mu génn ci weeru koor ci weeru Shawwal léegi nag foofu lañu yemoon ñu waroon a continuer tey inshaa allahu taala ah am na luñ ci tegoon mooy bi muy génn keroog imaam ibn Isxaaq waxoon na wastaamala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Attaab ibn Asiid ibn Abi Naciis ibn Umayya ibn Abdi Shams ala Makka gisoon nañ ne ki assuré woon intérim bi keroog mooy Seydina Attaab ibn Asiid gisoon nañu tarjamaam ci jotaay bi weesu te jëlañ jeexale woon walillahi alhamdu wal insha allahu taala tey ñu war a continuer kon ci yoon bi ilaa Hunayn gisoon nañu yoonu mushrikuuna yi ala qiyaadati Maalik ibn Awf Maalik ibn Awf an-Nasri tey nag ginnaaw bi gisee Yonent bi aleyhi ni mu ko yëge ak ni mu waajale ñu war a gis tey ci yoon bi ana lan moo xew ci yoon bi war rasuulu ala tariiqi Hunayn wala fi tariiqi ila Hunayn loolu la imaam ibn isxaaq qaala ibn isxaaq raxmatullaahi aley ci comme mooy ci suite wax yi doon wax bii passé te ñu wax ko léegi mu ne wastaamala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam attaab ibn asiid ala makka mu daldi charge mu assuré intérim bi toogal ko makka nekk le gouverneur di doxal di ji yor lépp Makka foofu Attab ibn Asid waxoon nañ la am na ñu ne vingt ans la am ñu ne vingt imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa ala abihi mu ne thumma mada rasulullah sallallahu mu ne thumma mada rasulullah mu ne ginnaaw gi bi mu defee loolu waajal na kon armée bi ñuy dem teg na ginnaawam ku ko toogal Makka waaw pour la première fois lii nii <laughs> pour la première fois yeneen ci ma lay saab saab di jóge xare boo xam ne Makka la jóge <laughs> seetlu nga sew sew boobu xam nga loolu doon loon am parce que Makka haythu Quraysh Quraysh fa ne woon koffaar yaa fa yoroon avant fathu Makka xare yépp yonent bi aleyhi salaatu salaam fu mu doon jóge min min al Madina la doon jóge ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam wala mu dem fenn ñooñu rëcc mu jóge foofu dem jàllaat ci beneen waaye cosaan bi mooy Medina la doon génne tey nag Makka génne nam doon def Medina di fa bàyyi ku koy toogal taxawal ko foofu yor intérim bi noonu la def Makka mu daal di jël Seydina Attab ibn Asiid ginnaaw loolu imaam ibn Isxaaq mu ne thumma mada rasulullah mu ne ginnaaw gi yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam daal di wëy ala wajhihi yuridu liqaa Hawaazin mu jël yoonam dox ànd ak armée bi topp ko quatorze personnes c'est la première fois c'est une première jullit ñi génne armée bu toll nii mille personnes waaw guléet mooy li ñu naan guléet ak guléet la jullit ñi génne armée bu toll nii quatorze personnes waaw waaw mu ne yuridu fan la jëm yuridu liqaa Hawazin bëgg dajeek waa Hawazin mu ne fa qaala Abbaas Mirdaas as bi muy génn Seydina Abbaas al-Abbaas Mirdaas as-Sulami di wax ah moom yi ma suñu ko gis bala ñoo xam xool lan la wax li mu wax nag dafa gudd du ñu jël lépp pour souci de gagner du temps pour faire l'économie du temps muy al Abbaas ibnu Mirdaas ibn Abi Aamir ibn Jaariya ibn Abd ibn Abs ibn Rifaa ibn al-Haaris ibn Huyay ibn al-Haaris ibn Buhtha ibn Sulaym Abul Haytham as-Sulami loolu la tuddoon muy al-Abbaas nekkoon doomu ku ñuy wax Mirdaas Mirdaas di doomi Abi Aamir Abi Aamir di doomi Jaariya Jaariya di doomi Abd Abd di doomi Abs Abs di doomi Rifaa Rifaa di doomi alxaaris alxaaris di doomu ku ñuy wax Xuyay Xuyay di doomu ku ñuy wax alxaaris xaaris boobu di doomi Buhsa Buhsa moom nag mooy doomu Sulaym ni ñuy dàkkantale xabiila boobu muy waa Banu Sulaym ñu doon wax abu dàkkantalam nag moo doon Abul Haysam waaw as-Sulami ah, Euh, euh, euh, kii nag al Abbaas ibn Mirdaas moom nettalem imaam ibn Isxaaq ni mu tuubee tuddoon na ko ci fatxu Makka bi gisoon naa ko waaye maa ko suti woon parce que lu gàtt la woon loo xam ne da koo ñëw rek tudd noonu pour wax nan la dugge ci lislaam imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu muy nettali nan la dugge ci lislaam mu ne wa kaana non imaam euh, euh, euh, ibn hisham laa booba ibn hisham voilà bi sanadin munqati'in ci sanad boo xam ne dafa dog waaw sanadam dafa dog mu ne wa kaana islaamu abbaas ibn mirdaas fiima haddathani ba'du ahli al-'ilm bi-shi'r imaam ibn Hishaam mu ne al-Ma'aafiri rahmatullah mu ne nekkoon na dugub ci lislaam Seydina al-Abbaas ibn Mirdaas ci li nga xam ne moom la ma nettali lenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne xam-xamu poésie lañ boroom xam-xamu poésie muy boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom seen xam-xam dafa màcc ci wàllu ash-shi'r al-arabi al adab al-arabi littérature ak li nga xam ne mooy shi'r waaw <laughs> ñooñu ay imaam lañu am ay eh, ñooy imaamu siirani bu doon cours yi dañ doon def ay cours yi adab <laughs> pas ak yaru de mooy littérature ak ash-shi'r da ngay gis ñoo xam ne ñoom ay spécialiste lañ ci wàllu loolu waaw moo tax mu ne nettali na ma kenn ci boroom xam-xamu poésie xam nga ne loolu moom dëgërul waaw mooy ne mubham la kenn xamul kan la mu ne wa xadiisuhu ak nettaleem moom annahu kaana li abiihi mirdaas wasanun ya'budu mu ne dafa amoon ba euh, euh, euh, baayam moom al abbas di abbas ibn mirdas mirdas mi ko jur dafa amoon benn yàlla bu mu doon jaamu yàlla caaxaan ab idol ab xërëm bu mu doon jaamu mu ne wa huwa xajarun yuqaalu lahu dimaar mu ne ab kii la woon ab xeer la woon nag boo xam ne dimaar lañ ko doon wax waaw mooy yàlla mi noonu tudd comme gars ni ñuy defar seen benn xërëm tudd ko Osis Osiris Amon Ra ak ñi ci des wala ñu naan eh, kii mooy Zeus kii mooy Athéna kii mooy nàngam ak na Apollon te ñoom ñépp ay ay kii li luñ tabax nekk ci mythologie bi gaa yi def leen ay yàlla nag utal leen ay temple temple d'Apollon wax ah. see caaxaanari yoo léegi nii bàyyi ji moom di Mirdas dafa amoon benn xërëm bu mu doon boo xam ne dimaar la tuddoon mu ne fa lamma xadara Mirdaasun qaala lil abba li abbaas ay bunayya u'bud dimaar fa innahu yanfa'uka wa yadurruk bi bàyyam nag nekkee ci sutu sukuraat di waaj faatu muy dénk doom ci mu koy jox ay conseil ses derniers conseils ndénkaaneen yu mujj mu naan ko ay doom sama maa ngi lay dénk dimaar mii di sama xërëm bi nekk te nekk ci xeer mooy en pierre la woon ni gaa yi taaye seen yàlla yi ba nekk xeer mu ne ko nag maa ngi lay dénk nga jaamu ko moom mii dee ko jaamu moom dimaar yëgal ne fa innahu yanfa'uka wa yadurruk yëgal ne moom nag daf lay jariñ boo ko jaamoo wa yadurruka dina la lor boo ko jaamuwul mu ne fa bayna abbaasun yawman inda dimaar id sami'a min jawfi dimaar munaadiyan yaquul mu ne benn bés nag al abbaas comme que bàyyi ji loolu la ko wax ji après mu faatu moom it mu topp conseil yu di di jaamu dimaar muy xar muy xërëm boobu mu ne benn bés mu nekk foofu rek fi ko fi mu ko def xam nga dañuy ut seen kër yi foo xam ne nag fi gën a tedd ci ñoom fa la ñuy teg yàlla bi nag di ko jaamoo ko def yooyu ñeen am benn bés mu nekk fa moom al Abbaas radiyallahu anhu mu dégg ab baat ci biir baat boo xam ne ci biir yàlla bi lay ci xërëm bi lay jóge ci biir xërëm bi lay jóge baat bi naan lan la baat bi doon wax qul lil qabaa'ili min sulaymin kulliha aw daadimaarin wa aasha ahlul masjidi inna alladhi waritha an-nubuwwata wal hudaa ba'da ibn maryama min qurayshin muhtadi aw da aw daadimaar aw daadimaarun wa kaana yu'badu marratan qabla alkitaabi ila nnabiyi muhammadi kon loolu la doon moom baat boobu la dégg ci biir ci biir muy jóge ci biir yàlla naan ci biir xërëm bi naan qul lil qabaa'ili min sulaymin kulliha waxal tribu yi wax nañ la nag càllale bi wérul xul waxal lil qabaa'ili waxal tribu yi min sulaymin rawatina ci waa sulaym tribu de sulaym mooy bi bi abbas bokk ibn mirdaas as-sulami kulliha mbooleen seen aw daa dimaarin aw daa dimaarum yëgal leen ne dimaar alkuna yàlla bi alkuna xërëm bi alkuna wa aasha ahlul masjidi waa jàkka ja nag ñoom vive waa jàkka ja ñoom ñooy ñuy dund de dimaar moom dee na aw xeer nan lay dunde sax wa aasha dund na ahlul masjidi waa jàkka ji mooy waa lislaam ñuy sujjóot inna alladhi warisa an wal huda ba'da ibn maryama min qurayshin mu na ko yëg leen yëgalal tribu surtout rawatina waa banu sulaym nee leen ne inna alladhi warisa an-nubuwwata wal huda ki nga xamante ne nii nag moom moo roy moom an-nubuwwata prophétie bi wal huda ak njub gi baadam na ginnaaw Seydina Isa ibn Maryam mooy ki nga xam ne moo ñëw ginnaaw moom bi comme ni waxoon ne wa musaddi wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di yasmuhu ahmad doon béggal waa banu israil ci yonent boo xam ne aleyhi salaatu mu ngi ñëw ginnaawam turam mooy ahmad seydina ahmad sallallahu alayhi wa kon mu ne ki nga xam ne moom mooy doon lu bu wagi ak njub ginnaaw ibna maryama muy seydina isa ibn maryam alayhima ala nabiyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam mu ne kooku nag muhtadi ah ku gindeeku la te kuy gindee la waaw ku ñu gindee ko te kuy gindee ko kuy gindi waate la waaw mooy kooku lu borom bi gindi muhtadi mooy ki buur yàlla gindi te mooy alhaadi yi tamit kooku muhtadi mu ne aw daadi maarun wa kaana yu'badu marratan qabla alkitaabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waxaat leen ko nee ne aw daa dimaarun dimaar de alkuna wa kaana yu'badu am nay jamono dañ ko doon yoon am na jamono joo xam ne dañ ko doon qabla alkitaabi avant téere bi di alquran di ñëw ci yonent bi nga xam ne mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag bi nga xam ne ci la al abbas dégg kàddu googu fa mu jóg fa xaraqa abbaasun bimaar mu daldi lakk bimaar waaye wa laxiqa bin nabiyyi fa aslama mu daldi dem ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam daldi tuub kon moom noonu la tuube kanta imaam alxaafid ibn xajar ca isaaba nee na al abbaas eh, baayam baayam mooy kan al mir mooy mirdaas nee moom ak baayu kii num tudd eh, abu sufiyaan abu sufiyaan menn muy abu sufiyaan ka baayam nan la tudd ma ne kan abu sufiyaan baayam alxaaris la tudd ma ne la ah non <laughs> wax nga dëgg dama préciser wul non waxuma Abu Sufyan boobu <laughs> très bien c'est bien ça <laughs> wax wax waxuma Abu Sufyan boobu Abu Sufyan ibn al-Harith waxoon naa la ne buñ ne Abu Sufyan ci biir saxaaba yi radiyallahu anhu jooyal ko waxuñu ne rek Abu Sufyan sayyidu Quraysh la ñuy wax mooy Abu Sufyan ibn Harb kookoo tax ñuy wax. mais bu ñu ne Abu Sufyaan yeneen yi dañ koy préciser <laughs> voilà wax nga dëgg très bien Ibn al waaw Abu Sufyaan Ibn al waaw wax nga dëgg tamit waaw euh, nekkoon frère kan cousin yi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax al-Harith Abdul Muttalib moo ko jur muy euh, euh, bàytexu yonent bi alayhi salaatu moo ko jur muy al-Harith di doomi Abdul Muttalib te dinañ gis ay mbiram tamit tuddoon nañ ko Xunayn Xunayn gii ñu ne dinañ gis euh, waxi al Abbas bi nga non euh, Abu Sufyan bi may wax nii c'est bien c'est bien très bien mais mais sauf que euh, très bien excellent mais waxuma Abu Sufyan bo Abu Sufyan ibn ibn Harb kon mooy baayam di Harb mu ne baayam Harb ak bàyyi al abbas mii di mirdas ay alliés lañu woon ay ay associés lañu woon bokk nee na ñoom ñoo bokk génn àddina même bés waaw ci même bés bi leen génne lañu génn àddina di mirdas mi jur al abbas bi ak associé bi di Harb ibn Umayya di baayu abu sufiyaan ibn harb ibn umayya ibn abdi shams léegi nag almirdaas nag bi mu tuubee noonu fatxu Makka la woon am na sax riwaaye bu ne moom bi mu dajee yonent bi aleyhi salaam après boobu noonu mooy dafa dem xam nga leen la fii sànq léegi mu dem ci yonent bi aleyhi salaam mu daal di tuub fan dem mooy ki dafa dem bi muy dajeeg yonent bi salaam fekk muy dem fan muy dem muy muy di ubbi ji Makka imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi ja tabaqaat mu ne laqiya nabiyya bil mushallal wa huwa muttajihun ila fathi makkata wa ma'ahu sab'u min qawmihi fa shahida bihimul fath nee na mu ngi dajeeg yonent bi alayhi salaatu salaam bërëm buñ naan waaw sorewul Qadiid waaw léegi foofu noonu la dajeeg yonent bi aleyhi salaatu salaam moom al Mirdaas al Abbaas ibn Mirdaas fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam di dem fat Makka nee na mu ngi àndoo nag sept cent personnes ci ay ñoñam mu ànd ak ñoom ñu fekke Fathu Makka ci la tuube kon moo tax fekke na Fathu Makka moom al Abbaas Mirdaas léegi nag bi ñuy dem Hunayn bi yonent mi alayhi salaatu salaam di dem Hunayn imaam ibn Ibba eh, ibn ibn imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu waajalee arme bi ut ku ko toogal Makka di Sayyidina Attaab ibn Asiid radiyallahu anhu dafa génn jublu ji li xarbi liqaa'a Hawaazin yuriidu liqaa Hawazin ngir dajeek waa Hawazin waa Hunayn waa kii bopp waa mooy waa Hawazin tribu de Hawazin léegi nag bi mu ñëwee foofu bi mu ñëwee foofu ah bi muy dem keroog moom alayhi salaatu wa salaam mu ne fa qaala Abbaas ibn Mirdaas as-Sulami mu ne seydna al abbaas ibn mirdaas as-sulami wax keroog yonent mi aleyhi salaatu salaam di génn mu wax ay vers yoo xam ne yu gudd la euh, dañ ci dañ ciy jël côté bi nga xam ne ci lay wax dëgg-dëgg di dugg ci mbiru xare bi ak waa xunayn mu ne ablig hawaazina a'laaha wa asfalaha minni risaalata nusxin fiihi tibyaanu anni adunnu rasulallahi saaxibakum saabixakum inni adunnu rasulallahi saabixakum jayshan lahu fi fadaa fi fadaa'il ardi arkaanu inni adunnu rasulallahi saabixakum jayshan lahu fi fadaa'il ardi arkaanu fihim axuukum sulaymun ghayra taarikikum wal muslimuuna ibaadullahi ghassaanu wa fi cidaadatihi al-yumnaa banuu asadin wal ajrabaani banuu cabsin wa zubyaanu takaadu tarjufu minhu al-ardu rahbatahu wa fi muqaddamihi awsun wa cusmaanu Seydina al Abbas ngandum point la nag moom mooy dee mu kii mais <laughs> moom moom nag euh, euh, euh, <laughs> dinañ gis na dafa bokkoon nag ci ñi nga xam ne mooy ñi ñaa al mu'allafatu qulubuhum tuub na gaa mais il faut pour nga tenir leen nag ci yëf yi mooy il faut nag nga leen di jox ñoom diine ju neex mooy début quoi diine ju neex ñoom lañ xam quoi waaw xam nga am na nit ñoo xam ne diine ju ñàkk nii xamuñu ko ah bu ñuy ñàkk di weddi yàlla waaw bu ñuy ñàkk bu ñuy ñàkk rek di weddi yàlla waaw ndax ñoom xamuñu yooyu bu ñuy ñàkk mooy seenu génn ci lislaam ñoom daal du ñoom daal lislaam goo xamante ne nii yëf yooyu neex fii mu ne kër sëriñ bi moom cheikh bi fekk fekk reer yu baax yaa ngi fi am ak yooyu moom man naa man naa gëm sëñ mais bu commencé tar sawaay nga ñëw di ni yu kenn xamul café gi sax du ko tax a neex waaw reer yi moom sawaay ak añ yi moom c'est c'est loolu moom moom moom c'est pas c'est pas assuré des ay des fois kese la hmm. léegi nga gis ko sawaay mu daal di dem feneen fu mu mën a amee yooyu la Eh, mu'allafatu qulubuhum nag ñoom yonent ma lay saab saab da leen doon jox ci alal ji ngir ngir ñuy gën des ci lislaam moom mi nag dinañ gis ne ci ñooñ la bokkoon mu ne abligh waazina keroog kon bi ñuy génn mu ne abligh hawaazina a'laaha wa asfalaha minni risaalata nusxin fiihi tibyaan mu ne jottali leen ma ki ngeen xam ne mooy hawaazin jottalil ma leen a'laaha wa asfalaha ñi ca kawe ñi ca suufe hawaazin ci kaw ak ci suuf ñoom ñépp jottalil ma leen moo ngeen leen di jottali min nii ci man Abbaas ibn Mirdaas risaalata nushil li nga xamante ne mooy lettre boo xam ne nushin dafa nekk loo xam ne pour euh, conseil la lii ma leen di wax nii conseil boo xam ne fii tibiyaanu lu leer naññ la di leen leeral li tax ñu wër maa dégg anni azunnu rasulallahi saabihakum jayshan lahu fi fadaa'il ardi arkaan lëg leen de al azunnu leer na ma am na yaqin que ne rasulullahi rasulullahi que ne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam saabihakum dina leen xëy ak arme boo xam ne dina xëy ci seen kaw ah, ak arme boo xam ne ci suuf arme boo xamante ni nii ci suufu yàlla si da cee am ay ay sampuwaay mooy dëgër la def lu armée boo xam ne buñ nee hë mu fëx waaw bu ami sampuwaay ci kaw suuf mu ne nag armée boobu fiihum axuukum sulaymun ghayra taarikikum am na seen mbokk waa sulaym muy waa Banu Sulaym gi ma bokk man Abbaas yëg ne bokk ñu ngi ci armée boobu wal muslimuuna ibaadullahi Ghassan ak jullit ñi di jaamu yàlla yi ak waa Ghassan ñoom it ñu ngi mu ne wa fi idaadatihi al-yumna Banu Asad ci côté ndejooram armée bi waa Banu Asad ñoo fa ne wal ajrabaani banu absin wa dhubyan ak waa banu abs ak waa banu dhubyan ñoo ñépp ñu ngi ci armée bi nga xam ne boroom expérience lañ mu gis ngeen nag arme bii ñu leen di dikkal yéen waa Hawazin waaye waay ku may jottali lii ñu ngi nii di génn uti leen naam waay ku may jottali sama sama veer yi waa Hawazin yëg ne arme bi ñu leen di dikkal di leen xëysal takaadu tarjufu minhul ardu rahbatahu wa fi muqaddamihi awsun wa uthmaanu yëg ne suñu arme bii tuutee kon suuf si di rëngi rëngi ndax tiit arme biy dox ci kaw <laughs> mu ne wa fi muqaddamihi ca kanamu arme ba nga nekk ca kanam waa aw su mooy waa lansaar waa Usmaan waa waa gaa yaa ngoog càmbar yaa ngoog waa waa waa madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw léegi bi nga xam ne kon Seydina al Abbaas wax na lool léegi nag Seydina al pour gàttal quoi Ibn Mirdaas <laughs> Hunayn biñ demee euh, après bi xare bi jeexee yonent ma ne saab saab di séddale affaire yi di jox gaa yi nga xam ne bi ñu tuubee yàggul Makka lañ tuubee comme ñoom Abu Sufyaan ak gaa yooyu ñoom Ikrima mu leen jox alal yu bari bay jox sax ñoom Uyayna ibn Hisn ak ñoom Aqra ibn Haabis jox leen lu bari al Abbaas nag yonent bi aleyhi salaatu salaam jox ko ay ay ay ay gëléem mais moom mu gis ne moom moom njàmbaar gi mu def yëpp ak ni mu kiiwee ci mbir yi daal moom naka la ko al Aqra ak ak ak waaye di tolloo ak ñoom di presque am lu li mu am waaw. mais mooy li ma la waxoon sànk mooy ñi nga xam ne ñoom ah dinañu jàmbaar mais moom loolu moo nekkoon seen début waaw seen début ci l'islam loolu la moo tax alquran am solo bu tenir ñooñu ci diine ji am solo moo tax ci asaka yi mu boole ci wal mu'allafati qulubuhum qulubuhum ñi nga xam ne euh, dañ leen a war a jox azaka ji jox leen azaka ji zakat boole na ci ñi nga xam dañ leen koy jox ngir seen xol miin l'islam ñu xam ne l'islam nii la waaw diini kii la lool mooy seen début mais bu yàggee dañ ciy gën mooy lool dañ koy dépasser ndax bariwaa nag koo xam ne la ko dugaloon ci lu baax lan nekk mais yéenéem baaxuloo mais buur yàlla da koy soppi après comme le boroom xam-xam yi di wax naan talabna al ilma li ghayri wajhillah wa léegi nag buur yàlla nag walam yasha illaa illaa an yakuna lillah buur yàlla nag bëggul te dammul ci loolu lu dul mu nekk ngir moom moo tax mbir mi ndax gis nit dina jóg li ko utloo xam-xam mooy xaaral non man gis naa ne dëkk bii être fi un ignorant daal n'est pas chose facile léegi man ni may def man naa uti xam-xam ah oui je vais chercher la science am xam-xam laay def bu ko defee kenn du ma yeb mu dem moom yéene boobu la am mu dem waaye commencé bi gis na xam-xam leer muy leeral xolam di effacer loolu taxoon mu jóg mu gën a bëgg mbir mi ba loolu faat dépassé na loolu xelam sax ne wattu ci waaw mu am yéene bu rafet léegi ngir yàlla kese te pourtant la ku ci dugaloo loolu moo tax nit dina ñëw même liñ naan loolu moo tax nekk finance yi ak tuubam dafa des loolu kiiwul ndax nit mën naa dugg ci l'islam pour intérêt waaye mu far bi mu ci duggee bi ci biir gis lu tax mu nekk mu'minun saadiq wëy ngëm yàlla bu dëggu mooy la ko ci dugaloon gis nga yéene bi mais mujj na soppeeku kon mujj na soppeeku léegi nag al al Abbaas ibn Mirdaas al Abbaas ibn Mirdaas nag ni mu def ni mu def moom euh, affaire boobu da koo metti léegi nag mu ne mu na mu defu bu weer ay ay ay ay poème waaw naan way naan naan naka naka li may am di tollooweek li li li Abbaas ibn Mirdaas di am noonu ni kii di am ñoom ooyey nag ñoom al bam naan mooy fi naan <laughs> fa asbaha nahbi wa nahbul ubayd bayna uyaynata wal aqra wa qad kuntu fil harbi daa tudra'in falam u'ta shay'an wa lam amna'i illaa afaa'ila a'taytuhaa adiida qawaa'imihaa al-arba'i wa maa kaana hisnun walaa haabisun yafuuqaani shaykhayya fil majma'i wa maa kuntu duuna imri'in minhumaa wa man tada'a al-yawma laa yurfa'u léegi mooy li ko li ko yeneen timaale saab saab jox mu xaw a tolloog ñee affaire bi da ko neexu ko quoi xam nga gars yi <laughs> am na nag kilifa yoo xam ne noonu lañ mel ah mooy fii mu ne ay kilifa lañ xam nga loolu la doon wax ci gisoon nañ tarjama Uyayna bi <laughs> mu naan ko kii <laughs> ba mu dugg see bi gis Sayyidata Aisha radiyallahu anha mu naan yeneen timaale saab saab mais kii kan la mu ne ko kii mooy Aisha. mu naan ko mais teen koo bàyyi ma utal la keneen ku ko daax koo xam ne daal moo gën a kii quoi ndax kii kii xale la naar utal koo xam ne léegi euh, ba Sayyidatu Aisha après muy wax mu ne ko ah kii de mu ne ko kii de mooy Uyayna ibn Hisn après ne ko demal quoi mu dem Sayyidatu Aisha naan mais kii la mu ne ko ah kii de mooy ah, Uyayna ibn Hisn ah, mi ngay dégg moom la de. Ah, nii la mel de sauf que <laughs> mooy sangu waa ñu nem nag <laughs> malgré tout ah. mooy euh, mooy yooyu nga xam ne mooy ñu naan gaa yi nga xam ne ñoom bon xaw ñoo yëgal lu bari seen yaram mooy ne ñoom liñ ko gisee ñoom liñ kii dañuy wax te tamit <laughs> gaa euh, mooy liñ naan jikkoy jikkoy kaw kaw la yor mais buñ nee jikkoy kaw kaw tekkiwul ne waaju dëkk ci kaw gi la non nit dina nekk ci biir ville bi yor jikkoy kaw kaw mooy koo xam ne yenn yi moom daanaka loolu buñ ko expression la boo xam ne mooy waa ji daal fii mu ne ay li naan bon gis naa lii mais bon loolu kenn du ma wax quoi di xool lu mel noonu même bu dee am na yoo xam ne du lu ma kii rek boo koo wax ñoom yooyu du leen ci fekk ci digg bi lañuy jaar quoi foog ne nag noonu la léegi nag mu mu mu mer ci affaire bi moom al Abbas ibn Mirdas quoi. mu naan mais nan la li may am ci màng mi di tolloo njaam si Uyayna rahmatullah euh, alhamdulilah ak al Aqra man nan lay amee lu tolloog ñoom alors man ci xare bi boroom jàmbaar laaj def fi loo xamante ni après joxuñ ma dara presque ñu jox ma loo xamante ni ay boroom yi mooy gëléem yi ay wax quoi <laughs> waaw mu ne gëléem yi ñu ko jox dafa tuuti ko waaw waaw mu ne joxuñ ma falam onta shay'an walam am na illa afa'il lu tuuti antaytuha moom lañ ma jox adida qawa'imuha al arba'a arba'a gëléem yi nañu ni ñu ko jox mooy dafa tuuti par rapport ak njàmbaarteem ba pare ñuy en plus muy tolloole gaayee quoi mu ne nag te nag wa ma kaana xisnun wala xaabisun yafuqaani shaykhayn fil majma' waaye taman li ma ci jaaxal mooy bàyyi waxuma la Uyayna mais bàyyam Uyayna ibn Hisn ak Haabis mais ñooñu ñooñu ñooñu giriñu maa féete kaw ko waa ci xare beeg yooyu bi ñuy dajee bisu daje bi ci xare bi féetewuñ ma kaw waaw waaw moo tax <laughs> mooy eh, boof midras bàyyam lu bëgg wax ne moom non seulement baayam ak moom mais ñoo féete kaw ñoom ñoom mooy naa ki xaabis yi waxuma la mu ci boppam mais sama bàyyi di midras moo tax am na benn riwaaya wa ma kaana xisnun wala xaabisun yafuqaani midrasa fi majma'i ah waaw waaw léegi mu eh, eh, eh, kii lay wax fa asbaxa nahbi wa nahbul ubaydi baynal Uyayna wal mu ne sama sama li ma am <laughs> ak sama fas wi parce que fas wi mooy moo tudd Ubayd waaw mooy Ubayd fasam wi moo tudd noonu fasam wi la tudd Ubayd mu ne mais sama li ma am ak fas wi nekk entre li Uyayna am ak Aqra quoi loolu man moo moo xaay kilifa lañ tam leen neex mooy gis nga rek boo leen fi kiiwee tu mën nañoo tas arme bi ah léegi nag bi mu waxee loolu nag imaam ibn Isaaq nee na fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhabu bihi faqta'u an lisaani mu ne yóbbu leen ko ngeen dagg làmmiñam lan mooy ngeen dagg làmmiñam mooy ngeen dem ngeen rey couper lui sa langue non waxul loolu li bëgg a wax mooy moo tax xoola riwaaya bi moo ko moo ko leeral mu ne gaa yi daal di koy jox hatta radiya bi mu waxee lool nag yeneen timale sarsam bi mu ne dem leen ngeen dagg laa nag mooy dem leen ngeen koy jox di ko jox di ko jox ba keroog muy muy gërëm ko am ah. bu ko defee lool mooy mu noppi dootul wax <laughs> ñu dem jox ko ci alal ji jox ko ci alal ji bi de guerre bi ba mu mujj nag kontaan mu ne fa kaana daalika qat'u lisaanihi di amara bihi rasulullah sallallahu alayhi mu ne lii nag mooy digal li mooy tekki lim ne dem leen ngeen dagg làmmiñam mooy nit la koo xam ne moom boo ko joxul fii mu ne gis nga commencé naa wax ah <laughs> waaw te ñu baree ànd ak moom te ay kilifa lañ yonent mi aleyhi salaam ne dem leen ngeen jox ko gaa yi dañ koo jox a jox a jox a jox ba al-Abbaas ibn Mirdaas di gërëm nag mu ne loolu mooy tekki lim ne dagg leen làmmiñam moo tax imaam ibn Hisham mu ne eh, ci sanad léegi sanad imaam ibn Ishaq bi bala ñu jàll eh, taxriij waaye li ngay wax neex na lool waaye eh, hada saxiixun am la mais mbir mi moom wér naa wérul ma la waaw lii de imaam Muslim daal dina koy solo ci bi muy def ci buntu zakat mais nag tudd ci indi na même cheru al abbas bi ibn mirdas waaye nag li imam ibn Sa'd wax ne yonent bi san salaam dana dem leen ngeen dagg làmmiñam moo ci newul waaw ah imam az-Zubayri nee na euh, bon euh, expression bii dem leen dagg làmmiñam loolu amul fenn ci téere yu siiw yi wax imaam ibn Isaaq moo ko tudd ci siiraam bi bi duuni sanadin bi ghayri isnaadin ci loo xam ne amul càll la waaye imaam al-Iraaqi da ne ban al-Iraaqi imaam al-Iraaqi bii pa pa pa sëriñu imaam al-Haafiz ibn Hajar de Zaynuddiin al-Iraaqi waaw mu ne eh, wajadtu bi xatti al-Haafiz ibn Hajar maa nassu wa rawaahu Ismaa'iil al-Qaadi min tariiqi Urwa mursalan bil qissa wa annahu qaala yaa Bilaal idhab faqta' lisaana waaw mu ne imaam Zeynuddin mu ne man de gis naa ci turu ci ci mbindum al-Haafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi ci li nga xam ne mooy lii da ne lii nii war a waaxu soloo na ko nettali bi Ismaa'il al-Qaadi min tariiq ji yoonu Urwa Seydina Urwa mais mursal la nettali bi te bokk na ci foofu dane yaa Bilaal yonent mi alayhi salaatu foofu dane yow Bilaal idhab faqta' lisaanak yow Bilaal demal nga dagg laan nañam mooy comme que Bilaal moo ko doon Seydina Bilaal moo ko doon yoral alalam gis nga Seydina kii nu mu tudd euh, euh, Jaabir ibn Abdillah ba mu ko jaayee géléemam nga ba mu ñëwee Seydina Bilaal la wax indil ko ko bañ ak see Medina la wax demal nga daal di koy fay ndax moom moo doon yor alalam léegi nag mu ne kon yow Bilaal mu ne ko Bilaal kon yow demal nga dagg làmmiñam mooy jox koo joxa joxa jox ba keroog muy kii quoi ñu daal dem di ko jox di ko jox di ko jox di ko jox di ko jox ba ba ba ba ba ba ba ba Seydina al Mirdaas non al Abbaas ibn Mirdaas daal di kontaan léegi kon loolu moo jëm ci wàllu Euh, euh, xadiis bi imaam al-Ajluni it tudd na ko ci kashful xafa waaye moom dane ñaari xadiis yi tamit mursalaani la ñaari mursal la kon mooy bu gis nga yoon yu bari bon day mujj minimum mu nekk xasan voilà léegi euh, imaam Ibn Hisham nag daa num ci tëkk imaam Ibn Hisham bi mu nettalee lii dafa am mooy qissatu al-Abbaas ibn Mirdaas dafa am loo xamante ni nii moom la ci teg mu ne mu ne euh, euh, moom imaam ibn Hisham wa haddathani ba'du ahli al-ilm anna Abbas ibn Mirdas ata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahu rasulullah anta al-qaa'id léegi mooy mu waxee loolu par ba yonent mi saa saabu wax ne dem leen ngeen kii ko ngeen ngeen dagg làmmiñam mooy jox leen ko ba mu noppi léegi nag. mu daal di ñëw nag yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaam ne ko mais yow yaay wax yow yaa yow yaa wax wax ji naan fa asbaha nahbi wa nahbul ubayd bayna al aqra' wa uyayna yow yaa wax lool naan sama li ma am ci màng mi mujj ak màngu sama fas wi di ubayd nekk diggante leel aqra' am ak uyayna fa qaala abu bakr sayyidina abu bakr ne yonent bi alayhi salaam bayna Uyayna wal Aqra'i fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam huma waahid fa qaala Abu Bakr ashhadu annaka kamaa qaala Allah wa maa 'allamnaahu ash-shi'ra wa maa yanbaghii lahu nee na eh, léegi yonent ma ne saaf saaf ne ko mais yow yow eh, al Abbaas yow yaa wax yaa wax wax ji ma dégg yow yaa ne fa asbaha nahbi wa nahbul ubaydi bayna al aqra'i wa ulayla xam nga xam nga euh, euh, euh, way wi mooy al abbas moom li mu wax yeneen ci wàllu saabsaab dafa dafa mooy al abbas da ne fa asbaha nahbi wa nahbul ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i uyayna la njëkk a wax yeneen ci wàllu saabsaab nag di ko laaj naan ko yow yaa wax lii. moom mu commencé njëkki Aqra ne yow yaa wax ne fa asbahna bi wa nahbul ubaydi bayna al Aqra wa Uyayna xam nga lool bu dee ci wàllu ver mooy bi day am problème léegi <laughs> léegi bi yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj wax loolu Seydina Abu Bakar <laughs> ne ne yonent bi alayhi salaatu salaam wal Aqra la wax <laughs> pas al Aqra wa Uyayna mooy kon ver bi day am problème ne ko mais en tout cas mooy. <laughs> mooy Aqra ma jiital Aqra ooyay na wala ooyay na Aqra benn lañu rek mooy li ma bëgg laaj <laughs> moom mi <laughs> mooy Seydina Abu Bakar li doon xool mooy li weer bi demee gisoon nañ ko ci ci ci ci ci ci ci laahumma laahumma lawlaa anta law mahtadaynaa wa tasaddaqnaa wa sallaynaa anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama ilaqayna innal ulaa qad qad baghaw alayna fa in ara wa in araadu fitnatan abayna abayna abayna abayna gisoon nañ lool <laughs> waxoon nañ fii mel léegi nag léegi Seydina Abu Bakar nag ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam no ne ko nag maa ngi seede ci yàlla ne yow daal li sa li la sa borom wax daal moom nga doon mooy wa maa allamnaahu shi'ra waaw ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam jàngaluñu ko xamaluñu ko poésie ndax waa ah, Makka dañ doon wax ah waxam yi du dara lu poète ab poème ab poème la ay ab poète la rek wax ju neexam ji alxuraanam ji poésie la waaw suñu boroom nag ni déedéet wamaa allamnaahu shi'ra wamaa yanbaghi la xamaluñu ko poésie poésie manu ko wamaa te sax waru mu koy man moom ne mooy yeneen ma ne sax sam du poète moo tax vers yi nii même bu koy wax bu koy reprendre sax da gis ni mu koy reprendre lu mel ni na ko boroom waxe woon waaw moo tax Seydina Abu ne ko yow daal <laughs> mooy li sa boroom wax rek xamalu la shi'ra mooy doo doo doo doo bokkoo ci ñoom waaw te moo te te te moo jommal bulaxaa u yeeg fusaxaa u yeeg shu'ara u yi waaw gaa yi éloquence yi poète yu mag yi bokkul ci ñoom te moo leen jommal sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom lañ jox jawaami'ul kalimi alayhi salaatu wassalaam kon eh, al <laughs> lo loolu la ko yeneen ci bi alayhi moom Seydina al Abbaas ibn Mirdaas waaw ah moom nag c'était un grand poète quoi poème am yi dañu bari euh, yoo xamante ne moom Seydina al imaam ibn Sa'd indi ci yu bari indi na ci yu bari ci fathu Makka ak ghazwatu Hunayn poème yu bari yoo xam ne moom la def moom Seydina al-Abbaas ibn Mirdaas loolu nag la am ci tarjama waaw eh, am na kii nu mu tudd am na naan eh, kii benn nettali pour jeexal eh, kii ne Abdul Malik ibn Marwan xalifa boobu nekkoon doom Marwan ibn al-Hakam dafa masa laaj ñi nga xam ne ñoom la toogaloon mu ne leen man ashja'u an-naasi fi shi'ri ana mooy ki gën a jàmbaar ci ak ci poème am xam nga loolu dañuy wax liñ naan man afxaru naas dangay dégg ñu naan poète sàngam de afxarul afxarul naas moo daq bàkku moo daq tagg boppam màggal boppam wala ci dàqa def hijaaru Abdul Malik ibn Marwan eh, rahmatullah mu daldi laaj ñi mu toogaloon ne ana kan moo gën a ci ay poème nit ñi di wax ñi naan kii la ñi naan kii mu ne leen ashja'u an al-Abbas ibn Mirdas fi qawlihi mu ne leen ki nga xam ne moo gën jàmbaar ci poemam di ci waxum jàmbaaram mooy al Abbaas ibn Mirdaas radiyallahu anhu ci fi mu wax ne akurru ala alkatibati la ubali ahad fi kaana fiha am siwaha <laughs> mu ne ak akurru alal katibati laa ubaali damay dugg ci armée yi ci xeex bi di songu dugg ci mbooloom combattant yi noon yi laa yi bu ma fay dugg sama yoon newu ci faalew dara mooy bu ma fay dugg du fa dugge koo xam ne xol bi day gis déedéet laa ubaali faalew ma te resu axat fii ndax sama deekaana fii haa ci xare bii ci fii may dugg fi laay faatoo am si waa haa wala feneen laay faatoo sama yoon newu ci bu xare amee maa ngi ca biir jeex na waaw looloo taxoon sànq mu naan waay man li ma fa def njàmbaarte gi ma def ci xare bi joxuñ ma dara lu dul li tuuti lii lañ may jox quoi <laughs> jàmbaar loon kon loolu lañu am ci tarjama moom Seydina seydina al abbaas ibn mirdaas radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'waa léegi nag imaam ibn isaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi nettali li ci tegu kon bi ñuy génn kon la wax ne ci la seydina al abbaas ibn mirdaas daldi woon waxe veeram yooyu kon gis nañ mooy kan moom seydina al abbaas ibn mirdaas radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam ibn isxaaq muy continuer nettali bi mu ne mu ne wa xaddatani az-Zuhri mooy bi ñuy dox di dem ci yoon bi mu ne wa xaddatani nettali na ma az-Zuhriyu bi imaam Muhammad ibn Shihaab az-Zuhri raxmatullaahi alayhi an Sinaan ibn Abi Sinaan mu jële ci Sinaan ibn Abi Sinaan mu jële ci Sinaan ibn Abi Sinaan ad-Du'ali an Abi Waaqid al-Laythi mu daldi jële ci seydina abu waaqid al-laythi eh, eh, eh, gisaguñu ko ah, ah. abu waaqid gisaguñu ko abu waaqid al-laythi gisaguñu tarjamaam loolu ci buluux buluux bi voilà almaram ci fatxul xakimil allaam résumé yooyu lima fi bulughil marami min al fawaidi wal ahkam li sheykhina radiallahu an foofu lañ gisoon abu waaqidin laysi mais gisaguñ ko kon mais bon lii ci càllale bi la ne buñ ñëwee ci ay mbiram ndax moom du moo nettali mbir mi da ko nettali dafa ko jële ci beneen saxaaba mu ne am na alxaarisa waaw mooy càllale imaam ibn Ishaq dinañ dinañ la wax bi am na boo xam ne moom moo ko nettali sans pour autant mu tudd ci kim ko mooy abu imaam abu waaqid daf ko nettali ci beneen ci yeneen riwaay nañ ñëw ci taxriij bi kon nañ nekk ci bu imaam ibn Ishaq bi kon dane wa haddatha ibn Shihab mu ne nettali na ma imaam ibn Shihaab az-Zuhri an Sinaan ibn Abi Sinaan ad-Duwali mu jële ci abu ji Sinaan ibn Abi Sinaan ad-Duwali an Abi Waaqid al-Laythi mu jële ci Seydina Abi Waaqid al-Laythi anna al-Haaris ibn Maalik kene Seydina al-Haaris ibn Maalik qaala moo ne kon muy riwaayatu saxaabiyin an saxaabi muy nettali boo xam ne ab saxaaba moo ko nettali jële ko ci ab saxaaba waaw riwaayatu saxaabiyin an saxaabi loolu day am waaw te lool boo lool gis nañ ci ay ay xadiis yu mel noonu waaw xadiis yu mel noonu yoo xam ne saxaaba moo nettali jële cib saxaaba euh, léegi mu ne kon anna al-Haaris ibn Maalik qaala xarajnaa ma'a rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ilaa Hunayn ñu ngi ci yoon bi kon yeneen ci maaley saab saab génn na Makka di dem Hunayn mu ne dañoo génn ànd ak yonent mi alayhi salaatu wassalaam ilaa Hunaynin wa nahnu hadiisu ahdin bil jaahiliyya mu ne fekk ñun nag ñun dañoo nekk nag ñoo xam ne saay bi ñu tuubee yàggul ah bi ñu génnee ci ci ci jaahiliya ji yàggul waaw mooy bi ñu tuubee yàggul ay tuubeen <laughs> <laughs> kii di wax Moustapha lañu <laughs> mooy xafizahullah mooy gaay ay tuubeen lañu mu nekk fekk ñun dañ doon dóora tuubaa biñ génnee ci jaahiliya yàggul qaala fa sirna maahu ila Hunayn nee ñu daldi dox ànd ak moom jëm ci Hunayn ñuy dem ci yoon bi mu ne nag wa kaanat kuf wa kaanat kuffaaru quraysh wa man siwaahum min al-arabi lahum shajaratun aziimatun xadraa yuqaalu lahaa zaatu anwaat ya'tuunahaa kulla sanatin faya'liquuna fa yu'alliquuna aslihatahum alayha wa yadbahuuna 'indaha wa ya'kufuuna 'alayha yawma waaw nekk ci yoon bi di dox bi ñuy nekk ci yoon bi di dox mu ne fekk ci arab yi Quraysh ak yeneen nga xam ne gëmuñ woon mooy Quraysh avant ñuy tuub ñoom dañoo amoon lan shajaratun azimatun xadra ngandum garab boo xamante ni bu rëy rëy rëy bu verte yuqaalu laha zaatu anwaat boo ne zaatu anwaat lañ ko anwa mooy yi nga xam ne dañ koy lonk moo tax mu ne yatuunaha kulla sana mooy ab garab bu rëy la boo xam ne Quraysh ak lenn ci tribu arab yi ñoo fa doon daje at mu ne ñoom nag rituel bañ fa doon def façon bañ fa doon def mooy dañ doon ñëw at mu nekk jël seen jaas yi fa yu'alliquuna aslihatahum alayha jël seen jaas yi lonk ko ci garab googu wa yadbahuuna indaha ñu daal di fay def ay sacrifice am tuur fa deret rey fa ay gàtt waaw wa yaqufuuna alayha yawman fa la ñuy nekk nag boo fa bés di jaamu foofu nee nañ di màggal garab geek yooyu ngir tamit seen jaay si buñ ko fa lonkee après dalay nekk loo xam ne porte-bonheur lay doon te dina leen dimbali ci xare yi waaw léegi nag mu ne nag bi nga xam ne nag ñun mooy loolu xamoon nañ ko waa Quraysh dañ ko amoon avant ñuy tuub ak ñi nga xam ne ay yéeféer lañu woon ci xabaa'ilu Quraysh mu ne nag bi dem nag ci Hunayn ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam ñun man al Maalik Haaris ibn al Haaris ibn Maalik ànd ak salaam dem ñu ànd ak moom ci ci mu ne fara'aynaa wa nahnu nasiiru ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam sidratan xadraa azima nee na bi ñuy dox noonu ci yoon bi di dem Xunayn mais ñu jëkk ñu seen benn cèdre li ñu naan garabu cèdre mooy cèdre ngan du garab yooyu xadraa abu verte azima mais bu màgg a màgg tëri xaal nag bi ñu ko gisee fatanaadaynaa min janabaati tariq ñun ñi nga xam ne bon bi ñu tuubee yàggul ñun dañoo am mooy desitu jaahiliya dafa des ci ñun ak tamit yooyu ko waa léegi nag bi ñu gisee garab googu mu fàttali ñu lañ amoon la waa Quraysh ak jaay amoon léegi comme que ñun ay jullit la te ña ca nekkul jullit ba léegi rituel boobu dañ koy continuer léegi nag ñu woowante ñun ñi nga xam ne ci ñoom lañ bokkoon léegi nekk ay jullit ñu woowante ci côté côté yoon bi ku nekk côté bi ku nekk ba nga ko gisee nga woo ñu woowante ne yaa rasuulallah ij'al lana dhaata anwaatin kama lahum dhaatu anwaat nee na ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ij'al lana waay waay yonent bi alayhi salaam defal ñu dhaatu anwaat garab gu mel ni wa waa Quraysh mooy garab gii waay waay defal ñu ko nga nga nga jox ñu ci ndigal ñuy def na waa Quraysh ak arab yi doon def mooy lan mooy lan ñu koy màggal di ci lonk li nga xam ne mooy suñu suñu jaas yi di fi ñëw di ko màggal comme na waa Quraysh ak ñooñu doon màggale ñi nga xamante ne nii mooy seen garab goo gëne kon ij'al lana zaatu anwaat kama lahum zaatu anwaat zaatu anwaat kama lahum zaatu anwaat waaw